أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الصاخب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا sadaqallahul aziim Seydina Muhammad tamit Faatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salaatu was salaamu ala ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin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 ñu gisoon ci xadis sayidna Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne dafa wax yéenante bi sallallahu alayhi wa alihi wa yi mu digle ci wàllu ci bisub ajjuma mun a wax an yamassa tiiban in wajat te mu daal di laal gëtt su fekkente ne am eh, daj na ko gisoon nañ ci tamit baabu fadlil jumaa bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci ngëneelu ajjuma maanaam bisub ajjuma ak li nga xam ne moom moo aju ci jullik ajjuma ñu gisoon ci xadiisu sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne mu ngi doon wax ci wàllu ki nga xamante ne dafa sangu bisub ajjuma topp nag mu daal di gon maanaam mu daal di dem maanaam bu boobaa bu fekkente ne daf koo def ci ci maanaam mu daal di tegale ay daraja ci ki nga xamante ne maanaam ci dem gi ak it njëkk gaa dem ba keroog ki nga xamante ne moom mooy dem ci jamono ji nga xamante ne ci la imaam bi ñëw di toog maanaam ba laata loola bu ko defee su imam bi ñëwee nag mu daal di euh, tëj maanaam malaaka bi nga xam ne moo doon bind ñi nga xamante ne turu ñi ñëw bu boobaa nag ñoom ñu daal di tëj moom ñoom dañuy taxaw ci buntu jumaa ji ku ñëw rek ñu daal di diw yegg si na maanaam ñu daal di bind waaye loolu bu fekk <laughs> ci waxtu yi day wuute su fekkee da nga koo def ci waxtu yu njëkk yi maanaam da ngay mel ni ko saraxe gëléem ci weneen waxtu yi ci tegu mu mel ni ko saraxe nag. te waxtu wa ca tegu mu mel ni ku saraxe am kuy waaye te waxtu wa nga xam ne moom moo ca tegu mu mel ni ku saraxe euh, ganaar wala boog ci yeneen riwaaya am kanaara te waxtu wa ca tegu ganaar te waxtu wa ca tegu euh, am pittax euh, waxtu wa tegu am nen waaye nag foofa la yem maanaam ki nga xamante ne nag moom moo ñëw laata ajjuma ba laata imam bi yéeg moom ñooñu ñooy am loolu waaye bu imam bi bu xasee ba yéeg moom malaaka bi tëj mu daal di jeex ñeneen ñi ci des ñëpp ñu ñëw moom ci ginnaaw bi ñoom duñ leen boole ci ngëneel yooyu yëpp am yàlla sàmm maanaam loolu euh, gisoon nañ tamit ci baabul ab buntu boo xamante ne day leeral ngëneel googu ba tey ci ngëneelu ñëw ajjuma ak it maanaam li nga xamante ne moom moo aju ci farlu jiñ ci war a farlu mun di ci hadith sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom moo ngi doon euh, yedd ki nga xam ne mooy Sayyidna Usman ibn Affan radiyallahu anhu ci yéex gi mu ñëw maanaam ba nga xamante ne nodd nan ba imam bi jóg di waaj taxaw ngir maanaam tàmbali xutbaam moom muy doog a yegsi mu ko yedd ci loola di ko yedd tamit ci ñàkk a sangu nga xamante ne moom la ñàkk sangu ngir dem ci ajjuma jëf loolu tam gisoon nañ ko suñ jotaay bi weesu gisoon nañ ci xadiisu baabu duhnil maam gisoon nañ ci baabu duhnilil jumaa maanaam dinañ wax tamit ad-dahn loolu tam mën naa ne waaye baabu duhni lil jumu'a mooy buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu diw maanaam di diw bokk bi ak lu mel noonu euh, raxas ko peñe ko ak yu mel noonu ngir ajjuma maanaam ngir bisub ajjuma bi naka noonu tamit ngir julli ji ajjuma loolu tamit gisoon nañ ci hadith sayyidina Salman al-Farisi bi radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamante ne moom moo tàmbali woon moo ubbi woon buntu boobu mu ne bu kenn ci yéen maanaam maanaam euh, euh, maanaam jullik euh, ajjuma ji bu am na njuróom ñaari mbir yoo xamante ne su amee loolu danañ ko jéggal bakkaaram nit ki nga xamante ne moom moo def loolu daañ ko jéggal bakkaaram yépp diggante ajjuma bi ak ajjuma ja ba ca tegu maanaam te loolu bu njëkk bi maanaam moom mooy sangaay gi ñaareel bi ci des moom mooy mu setlu maanaam moom mooy lu demee nekk mu rax maanaam lenn wey yi raxas maanaam dindi li nga xam ne mooy karaw poqotaane karaw naqe ak yeneen ak yooyu mel noonu yëpp nga xamante ne xeetu laablu la naka noonu tamit mu diw bopp bi raxas ko naka noonu mu daal di parfumé wu bi ci des tamit moom mooy mu ñëwee mu ñëw ci anam goo xamante ne du fi nekk di xaajale nit ñi maanaam du ñëw di di naan diw xajal ma ak di di di jéggi euh, nit ñi. bi moom mooy mu euh, julli ñaari rakka jëm kaw maanaam lépp lu ko borom bi subhaanahu wa taala dogal ci moom bi nga xamante ne moom mooy juróom ñaareel bi nag moom mooy mu noppi su fekkente ne imaam bi day ba moom jamono ji muy xutba mu noppi loolu tamit maanaam li nga xamante ne euh, Euh, li nga xamante ne moom moom mooy li euh, li ci am li liñ ci war a bàyyi xel foofu moom mooy ne imaam bi suy xutba jamono ji muy xutba loolu lañ tere ku wax waaye masalan diggante bi muy toog loolu wuñ ci ku wax maanaam diggante boobu kon bu boobaa ku am lu mu war a régler foofu ci jamono jooju la ko war a régler waaye warul koo régler jamono ji nga xam ne imaam baa ngi xutba naka noonu su fekkente ne xutba na ba pare ba ñu war a wala boog laataa muy tàmbalee xutba diggante bi ñu noddee ak ba ñuy xutba lool tamit terewuñ ci ku ci wax wala bokk ku ci ne eh, saa toogeel nii wala saa dañ doxalee nii wala boog yu mel noonu amma léeg-léeg yi ñuy gis ci jàkka ji imam bii xutba am ñoo xam ne dañuy taxaw naan saa waay toogeel nee saa waay doxalee nii loolu moom maanaam bokkul ci li nga xamante ne moom mooy li jaadu te bokkul ci li nga xamante ne moom mooy yoon wallahu a'lam Euh, léegi euh, ginnaaw euh, xadis boobu noonu muy xadis Seydina Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la ubbee kitaabu moom la ubbee baabu duhni lil jumaa mu daal di wax qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilay haddathanaa Abul Yamaan te moom al-imaam al-Hakam ibn Naafi' al-Bahraani al-Himsi rahimahullah moom mi ngi gën a adduna 138e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna 222e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom imam al-Bukhari rek la nekk sëriñam waaye ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala hadd akhbarana Shu'ayb te moom mooy Abu Bishr Shu'ayb ibn Dinar al-Qurashi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 162e année nekk moom tamit Himsi ay hadiisam tam ñu ngi ci kutubu sitta moom moo solowee eh, nusxa boobu an az-Zuhri mu jël ci imam az-Zuhri mooy Muhammad az-Zuhri Abu Bakr al-Madani rahimahullahu ta'ala moom ñu ngi gane àdduna cinquantième année génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ci kutubu sitta annahu qaala Taawu qaala Taawus te moom mooy Abu Abdurrahman Taawus ibnu Kaysaan al-Xawlaani al-Faarisi al-Xawlaani rahimahullahu ta'ala Euh, muy imaamu euh, waa Yaman tamit euh, rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna cent quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam tamit ñoom ñi ngi ci kutubu sitta mu nekk imaam bu mag mu ne qultu nee na ibn Abbaas sayyidina Abdullahi ibn Abbaas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhum moom mu nekk maanaam bax faxru xabrul umma wa tarjumaan al-Qur'an ñu nga al-Bahr Abul Abbas nekk dakantaram mu gane adduna ñetti at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallam mu nekk tamit imam bu mag a mag bokk ci sahaaba yu mag yi radiyallahu anhum bokk tamit ci al-Abadilatul Arba génn adduna 68e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musnadam nekk 1600 60 hadith yoo xam ne 75 imam al ak imam Muslim ñoom ko dëppoo imam al-Bukhari wéetoo ci 120 hadith imam Muslim wéetoo ci 9 hadith ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma nee na man maa ko laaj ne yow waaw zakaru tudd nañ maanaam am na ñoo xamante ne ci jàngalekat yi ñu ngi tudd anna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam qaala dafa wax ne ightasilu sangu leen yawmal jumu'ati bisub aljuma waghsilu te ngeen sa raxas ru'usakum seen bopp yi maanaam raxas seen bopp yooyu loolu moom la ñuy déggee baatu iddahinu boobu maanaam kon maanaam lool moom mooy firi kon euh, mooy mooy firi ad-duhnu boobu noonu maanaam na ngeen raxas seen bopp yi wa in lam takunu donte nekkoo leen junuban di amee janaaba maanaam loolu nag bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy jàngee moom mooy ne cangaay gi nga xam ne moom la ñuy sangu ngir àjjuma muy jëmmi cangaay gi nga xamante ne ki amee janaaba moom lay sangoo ngir ne loolu moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne wa in lam takunu junuban wa asibu te na ngeen laal min at-tibi ci ak gëtt maanaam na ngeen parfumé itam maanaam loolu tamit mu bokk ci baaxu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa dafa bokkoon tamit ci ni mu meloon mooy da daan am parfum ta saa ne ci anam goo xamante ne képp koo xamante ne laal na ko maanaam nuyu ko rek maanaam dañuy xam ne yow yenente bi nuyu la la sallallahu alayhi wala boog képp koo xamante ne xale yi moo tax yowat yi sax dañ daan mu niñ daan xamee ne yenente bi sallallahu alayhi wa laal na bopp seen xale yi raay na seen bopp xale yi wala wala jege laalante nañ mooy bu ñu demee parfum bi ñuy xeeñ maanaam nee naan ah yow sa maanaam loolu dañ ci daan mer affaire boobu da leen daan naqari ngir ne nañ tekki noonu nañ ko daan xam ne maanaam te naka jekk loolu moom moo nekkoon aadam maanaam mooy di di parfum wu saa su nekk sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye tamit moom parfum ci jëmmi boppam maanaam moom ci jëmmi boppam dafa amoon parfum boppam maanaam boo xamante ne moom moo dàqoon misk loolu moom moo tax euh, sayyidat ummu sulaym radiyallahu anha doon ko doon ko maanaam mi nelaw mu jël ko maanaam mu fekk ko mu jël euh, benn xeetu kaas bu ndaw ni tiimale ko ci fi muy ñaq ñaq bi maanaam ngir rëcc yër parfum boobu noonu ngir ne parfum moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo dax ko misk maanaam qaala ibnu abbas sayyidna abdullah ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma ne amal ghuslu bu fekkente ne cangaay gi moom fa naam waaw maanaam lii tamit xeetu riwaaya la lii moom mooy al-qira'atu ala shaykh maanaam ne ah nangam bi wax nañ ne yeneen bi wax na nangam saa sàmm est loolu dëgg la mu ne waaw loolu dëgg la moom mooy loolu mooy bu boobaa day mën a wax axbarana maanaam wala axbarani maanaam loolu eh, ci mustalahu ahlul hadith wala bo qara'tu ala maanaam diw maanaam comme ni imam Malik doon def nga xam ne da lay jël mu waxtaan bi nit ñi toog di jàng bu ñu jàngee ba pare mu daal waaw. maanaam ne nii la déggee lii yëpp hadith yi nii la ko déggee ci sëriñam yi maanaam loolu boobaa loolu moom mooy al qiraatu ala shaykh waaye boobaa danaan naam waaw maanaam ngir ne su ko waxul loolu euh, day defee dëgg dégg nga mu ne am amma tibu waaye nag laal gëtt gi nag fala adri loolu xamuma ko maanaam mooy moom dégg na yenn bi gaa wax lii sallallahu alayhi wasallam gëtt gi moom noonu loolu wóoru ko maanaam loolu xamu ko maanaam loolu tamit day wane ne nit ki mën naa nekk borom xam-xam bu mag a mag te moom mooy moom mooy fóori jamonoom sal radiyallahu anhu an ak loolu yëpp xamutoon ne maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam digle na parfum bi ci bisub ajjuma maanaam loolu tamit waaye moom bu ko ñeneen mokkal nañ ko comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gis woon ci hadith na Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu ta'ala anhu ak yeneen maanaam naka noonu tamit gisoon euh, beneen mbir bi nga xamante ne moom lay wane tamit moom mooy maandute bu mag gi nga xamante ne moom lañ amee woon ba nga xamante ne lu ñu xamul it dañ naan rek xamuma ndax nisful ilmi la adri comme ni nga xamante ne noonu la euh, alxaaj Ibrahim euh, Cheikh Ibrahim ibn Hajj Abdullah as-Shinqiti waxoon wal kullu min ahli an-nawahil arba'a yaqulu la adri fa kun muttabi'a képp koo xamante ne ci waa ma hatta waa ngiru mazahibul arba'a seen imam yi ñeenti imam ñoom ñëpp kenn ku ci nekk laaj nañ la nga ne xamuma mm. loolu nag kon nag yow toppal ci ñooñu te hatta euh, moo tax sahaaba yi radiyallahu anhum dañ leen doon laaj ñu ne xamuma loolu yeneen bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam laaj nañ ko mu ne xamuma xaaral ma laaj sayyidina Jibril alayhi salaam mu laaj ko mu ne ah na man xamuma maanaam loolu dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy eh, maanaam loolu dafa bokk ci personnalité bi tegtale maandu teg nit ki maanaam mooy lu mu xamul mu ne xamuma te bu boobaa lépp lu mu la wax rek xamal ni da koo xam maanaam loolu bu boobaa kooku loolu mooy ku wóor mais koo xamante ne mënul wax xamuma maanaam mooy moom bu demee ba xam maanaam mooy lu mu la wax tamit mën ngaa douter est xam na ko. maanaam ngir ne est-ce waxul ci xelum boppam ci loo xamante ne wuuru ko te it du ijtihaad bu dëgër wala ndax waxul ci bànneexu bakkanam kese ak yooyu yëpp maanaam te loolu moom bokk na ci li nga xamante ne te ñoom baat boobu moo tax dañ ko daan jëfandikoo moo tax ñoom dañ daan wax nisful ilmi laa adri genn wàllu xam-xam mooy xamuma amaa nag wolof yi su ñun sa mbokk yi wolof wax yooyu ñu wax ji ñuy wax ne Euh, xam-xam xamuma bokku ca loolu du xam-xam loolu wérul loolu l'islam nanguwu ko l'islam li mu nangu mooy xamuma sax faf mooy genn wàllu xam-xam maanaam ngir ne dafa am rek comme ni nga xam ne noonu la ko waykat ba waxoon faqul liman yadda'i ilman wa ma'rifatan arifta shay'an wala boog alimta shay'an wa ghabat anka ashya'u waxal ki nga xamante ne moom mooy woote woo xam-xam ak maarifa ne ko am na rek loo xam waaye lu bëri bëri bëri def loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy euh, lii euh, borom xam-xam yi yàgg doxale comme ni Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma di fóoréew xeetam di fóoréew xeet wi di imaamu jamonoom radiyallahu ta'ala anhu ak ki mu doon mu daal di taxaw ne ah par contre lii moom xamuma ko te pourtant mu noonu na def ijtihad jàpp ne bu fekkente ne diglu nañ cangaay gi mooy parfum bi day koy gën a rafet rafetal kese waaye dafa ne ah ndax yeneen bi wax la ko sallallahu alayhi wa sallam loolu moom xamuma maanaam mooy ne doole gëdd gu mag gi ñu jox yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba duñu waxal loo xam ne wóoru leen ni moo ko wax maanaam loolu tamit beneen lu mag la lu mat a bàyyi la xadis bi imam al-Bukhari indi woon na ko xadis numéro 885 jeex na romb nañ ko dootuñu ko indiwaat inshaa allahu taala imaamu Muslim indi na ko xadis numéro waaw dana ko indiwaat huit cent quatre-vingt-cinq voilà maanaam parce que huit cent quatre-vingt-trois lañ nekk quatre quatre lañ nekk muy bii di ñëw voilà voilà maanaam kon dinañ ko doot doo buñ ko rombee bii di ñëw doot ñu ko gisaat insha allah taala imaamu Muslim indi na ko xadis numéro huit cent quarante-huit imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro trois cent cinquante-trois eh, imam Ibn Maaja indi ko xadis numéro mille quatre-vingt-dix-huit Euh, imam Ahmad ibn Hanbal na ko hadith numéro 2383 2419 3058 ak 3471 dañu gis ne kon waa xaabu kotoba sitta ñeenti ñi ñoo ko indi amma imam an-Nasa'i imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom ñoo ko solowol rahimallahu al-jami' wa qala bil-isnad al-muttasil fi al-kitab la haddathana Ibrahim ibn Musa romboon nañ ko Abu Ishaq at-Tamimi ar-Razi Ibrahim ibn Musa ibn Yazid ibn Zazan at-Tamimi rahimahullahu ta'ala muy euh, mooy muy ki nga euh, moom mi ngi génn àdduna ci jàpp maam 130e année yi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud ñoom ñoo solo mu nekk seen sëriñ imam at-Tirmidhi dafa solo ci ku solowee ci moom doon gis ne hadith mi mi ngi ci kutubu bam des sunan imam an-Nasa'i bu imam Ibn Majah rahmatullahi alayhi mu ne qaala axbarana Hisham te moom mooy Abu Abdurrahman Hisham ibn Yusuf as-San'ani rahimahullahu ta'ala di imam waa Yaman nekk tamit qaadi bu mag euh, bu San'a maanaam muy capitalu Yaman rahmatullahi alayhi moom mi ngi génn àdduna 197e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom imam al-Bukhari ak waa ashaabu sunan rek ñoom ñoo solo ay xadisam imaamu Muslim solowul ay xadisam kon moom xadisam yëpp ñu ngi ci kutubu sitta bam def ci suñu Sahih imam Muslim rahmatullahi alayhi an ibn Jurayj te moom mooy imam bu mag boobu Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Qurashi rahimahullahu ta'ala muy Abul Walid wala Abu Khalid moom mooy dàqantalam mu nekkoon waa Makka génn àdduna 150e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay xadisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala axbarani Ibrahim ibn Maysara muy euh, euh, moom moom moom mooy at-Taa'ifi maanaam mu nekk tamit imam bu mag euh, nekk borom xam mu fiqh nekk koo xam te ne dafa wàccoon Makka imam ama maanaam li mu solo moom taabi'i la maanaam hadith yi mu solo mu ngi ko solo ci Sayyidina Anas ibn Maalik ci Amr ibn Sharif ak ku mel ni Taawus mooy al Taawus ibnu Kaysaan ak ñeneen ñoo xamante ne ñu mel ni moom la naka noonu ñi nga xam ne na ñoom ñoo solo ci moom mooy ñenn ci taabi'i te ñu am solo ci ñoom bokk na ci mooy Abdul Malik ibn Jurayj bii nii bokk na ci imam Shu'ba ibn al-Hajjaj bokk na ci Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri ak Sufyan ibn Uyayna rahmatullah ala al-jami' euh, amma li nga xam ne moom mooy hadith mi nag bëriwuñ euh, moo tax euh, ñun hadith yi li nga xamante ne moom la solo ci ay hadith bariwul am lu tollu war a tolloog 60 hadith rek la am ci mboolem téere xadis yi boo ko dee wër maanaam daanaka soixante xadis rek euh, la ci am imam al-Bukhari nag juróom benn yoon rek la ko indi fii la ko njëkk indi imam al-Bukhari mi ngi dooga indi ay xadisu euh, xadisam bii nii moo euh, ibnu Maysara bi rahimahullahu ta'ala naka noonu imam Muslim am na ñeenti xadis yi mu war a am ci moom imam Abu Dawud ñetti xadis imam Tirmidhi ñaari xadis imam an-Nasa'i ñetti xadis imam ibnu Maaja ñetti xadis maanaam loolu moom mooy xadisam yi mu am ci kutubu sitta maanaam amul amul yeneen Euh, te kon maam dañuy gis ne bëriwul ay xadis yu mu am te fii lañ koy njëkk indi te bala ñu ko indiwaat dina dinañu xaw a defaat lu toll lu war a jege li ñu jot a gis nii mi ngi génn àdduna 132e année taqriban ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma sëriñam yi nga xam maanaam taalibeem yi nga xamante ne ñoom dañ doon wax naan waat dañ ci yàlla ne mos ñoo gis ku mel ne moom maanaam dafa bokk ci borom gëneel yu mag yi rahimahullahu taala an Taawus maanaam mooy ibnu Kaysan gisoon nañ ko an ibnu Abbas mu ibnu Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma annahu naka moom kat zakara tudd na qawla nabi waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fil ghusli ah, ci can ci cangaay yawmal jumu'ati bisub aljuma fa qultu li ibnu Abbas ma tudd ma ma wax sayyidina Abdullah ibnu Abbas radiyallahu anhu ne ko ayamassu tiiban ndax dana laal ah, ah, tiiban ak gëtt aw wala boog du nan ah ak ak ak maanaam diw ndax dana laal diw in kaana bu fekkente ne nekk na inda ahlihi faf ñoñam maanaam bu fekkente ne maanaam moom amul parfum waaye waa këram am nañ parfum wala ba kër gi nga xamante ne moom la yore wala ma waa këram li muy tekki mooy soxnaam naka noonu mu am diwul moom amul diw bi mais bu fekkente ne diw gi waa soxnaam am nañ ko waa maanaam waa këram te mooy soxnaam am na ko lu muy def mu ne ko xaafa xaala mu ne laa alamuhu loolu nag xaw ma ko maanam Euh, loolu moom mooy li nga xamante ne moom lay wax parce que xamu ko maanaam lii moom xamu ko maanaam loolu dafa bokk ci mandarga yi vraiment borom xam-xam ku yàlla ñor maanaam mooy ne du am benn kersa du am benn problème ci wax ne lii moom xaw ko wala bokk lii nii nga wax nii xaw ko woon maa ngi koy doog dégg wala boog lii moom maa ngi gis c'est vrai que euh, maanaam question bi moom musuma ko woon a xam wala mbir mi musuma ko woon a déggee nii wala yu mel noonu loolu moom du am benn problème ci wax ko ndax day daal di xam ndax dafa xam ne mbir yi dafa yaatu yaatu yaatuwaay woo xamante ne moo gën a yaatu géej te segam géej gi la mënta gis xam ko ba mu jeex waxuma laat géeju sharia yàlla tere géeju xaqiqa maanaam mbir la yoo xamante ne du jeex lu ku lu ku nekk dafa am lu la ci borom bi subhaanahu wa taala sidd buñ demee ca kaw mun ne comme li alquran wax wa fawqa kulli zi ilmin alim ca kaw borom xam-xam bu nekk am na ku ko ëpp xam-xam buñ demee ba ca njombortal ga yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nekk fa borom bi subhaanahu wa taala féete kaw ñépp nag maanaam te moom rek moom mooy ci xam lépp fépp népp maanaam ci anam gépp waaw kon nag bu boobaa lool dafa nekk loo xamante ne nit ki waru am benn problème ci wax ko comme kessa bi nga xam ne gisoon nañ ko yaakaar naa gisul ci Sayyid Muhaddith Ibn Arabi radiyallahu anhu ba mu ne euh, euh, ba ba géej gi di yëngatu mu taxaw ne euh, géej gi dalal parce que yow géej nga waaye géej a nekk ci sa kaw waaye nag géeju xam-xam la boobu ba nga xamante ne xew-xew bi ko ci daloon maanaam loolu tamit lu jar a bàyyi xel la ngir mooy benn mooy kii bi dafa jóg dafa am ku benn rab bu génn ne ko waaw kay. ñun sax dañ doon wër dañ la doon wër parce que comme ñun dafa amoon xam benn question bu ñu am bu ñu réeroon mais comme que géeju xam-xam nga yow léegi nag dañoo bëggoon nga wax ñu leeral lañu masala bii koo xamante ne dañoo soppi jëkkëram maanaam dañ koo masxu léegi kon bu boobaa moom ana lan moom mooy atteem ndax dafay tëññ maanaam tëññ ku dee wala dafay të dafay dafa wala boog dafay jàpp idda comme fii ko dañ koo fase mu daal di am problème parce que musul woon xalaat question boobu maanaam mos ko woon a ñëw ci xelam mu ne ko mu di soppi soppi c'est euh, masku métamorphosé moom dañ ko métamorphosé mu nekk leneen mu nekk comme par exemple garab wala golo wala xar wala yooyu noonu voilà dégg nga loolu kon bañ koo waxee loolu ci la wax ne ah ñu ne ah ko daal waaye affaire bi nag nekk problème bu réew rëy ci moom parce que géej gi commencé waat nag bi pa nag sañutu la wax dara mu waa ñu ne ko waa léegi dinañu dal mais sous condition que nga nangu xamuloo te ñun dinañ la xamal waaw mu ne ko waaw dëgg la xaw ma man kay fi mu toll kay d'accord naa lépp xaw ma dara mu ne ko voilà bu fekkente ne loolu dafa am nag bu boobaa bu fekkente ne liñ ko soppi dañ koo soppi ku dundul lu dundul te moom mooy lu demee nekk xeer wala garab wala yu mel noonu bu boobaa day mel ne day day day am àtte ku dee waaye bu fekkente ne dañ koo soppi luy dund day am àtte ñu fase maanaam bu boobaa maanaam loolu fekk mus woon xalaat ak yeneen ku mel ne eh, eh, imam Hasan al-Basri radiyallahu anhu bu taxawee ne ah, gaa yi laaj leen lu fi waaye laaj danaa ko tontu rek benn ñëw. waa joo xamante ne maanaam handicap yi yi ñi mën a wax yëpp am na ñëw taxaw ci kanamam ne ko man damaa bëggoon a xam benn question rek mu ne ko mu ne ko ndax euh, euh, euh, kii mbelentaan mu ko waaw mu ne ko waaw ndax am na butit loolu laa bëggoon a xam xamu ko woon loolu question boobu jaaxal ko te xam nga visiblement waxul woon lu mel noonu mais dafa daanu xum te noonu xëm boobu sax wax nañ ne feebar ba mu génne àdduna ci xëm boobu la ko jëlee ndax ñetti fan lañ ci teg mu génn àdduna maanaam te loolu yëpp day day wane ne maanaam li nga xamante ne noonu la ki war a taxawee di wax ne ah man xamuma de xam-xam digg digg mbir ci yàlla la ne maanaam li mu xam sax mu koy jeexalee ne ah yàlla nag mooy ki xam mbir mi maanaam loolu muy loolu tamit dafa bokk ci ak maandu te Euh, kon xadis bi gis nañ ko léegi te dootuñu ko gisati jeex na maanaam romb nañ ko xadis numéro 884 léegi nii jeex na dootuñu ko gisati euh, bokk na ci xadis yi ñu jàll ba faaw insha allahu taala maanaam ci saxiix bi mu ne euh, baabun yalbasu ahsana ma yajidu baabun bunte gi nii moom mooy ne yalbasu maanaam nit ki ki nga xamante ne moom moo war a dem julli ji ajjuma yalbasu dafa war a sol ahsana ma li gën a rafet li nga xamante ne yajidu moom la am maanaam bisub àjjuma bis li gën rafet li mu am moom la war a sol bu buy buy war a dem julli ji àjjuma maanaam kon ñu gisee ci ne nit ki buy dem julli ji àjjuma du xool rek benn yére noonu rek au hasard rek daal di sol noonu rek dem déedéet dafa war xool ci yéreem yi bi nga xamante ne moom la gën gis ne moo gën a rafet moo gën a taaru amma bi gëna rafet nag jubluwuñ ci bi gën a rafet ci jëmmi Euh, bu fekkente ne maanaam nit ñi niñ koy gisee déedéet maanaam bi gën a rafet te gën a dëppook diine maanaam boo lool la ñuy wax waaye te loolu dinañ gis hadith Seydina Omar ibn Khattab bi radiyallahu ta'ala anhu mooy Seydina Abdullah ibn Omar euh, radiyallahu ta'ala anhu bi mu jë radiyallahu ta'ala anhu bi mu jëlee ci baayam mooy Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu wala bokk ci xew-xew bu ko concerné ne mbir mi du rek nii mu gën a rafete ni ko nit ñi gisee waaye ni mu gën a rafete ni ko diine nangoo loolu moom lañ ci namm mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awal kitaab li haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kula'i rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 218e année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi imam Bukhari moom moo solowee ci moom lu bari te moom lay solowee hadith yi ñaare buy solowee ci Muwatta naka noonu imam Abu Dawud solo na waaye ma imam Abu ah, Bukhari rek la nekk sëriñam waaye imam Abu Dawud imam An-Nasa'i imam lu néew lañ solowee ci moom ñoom rek ñoo solo ci moom ci bu kutubu sitta comme ni gis ne imam Muslim ak imam Maaja solowuñ ci moom rahmatullahi alayhi qaala akhbarana Malik moom mooy ibnu Anas ibnu Malik ibnu Ah, Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Himyari al-Yamani ah, al-Himyari rahimahullahu ta'ala mooy imaamu daarul hijra naam eh, waaw loolu moom fët garam la waaw muy abu muy abu Abdullah al-Madani rahimahullahu ta'ala di imam wa fuqaha maliki rahmatullahi alayhim génn àdduna 99 jàpp 94 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna 79 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an Naafi' moom mooy ibn Jurjus di mawla sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma Abu Abdullah tamit la al-Qurashi al-Madani rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 106 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne an Abdullah ibn Umar moom mooy ibnul al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza ibn Rayh ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Adawi al-Qurashi rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu muy Abu Abdirrahman moom mi ngi ganee adduna euh, maanaam euh, benn at ginnaaw ba ñu yabale yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna juróom-ñaar fukkeelu at ak ñett muy 73e année ginnaaw gaddaa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mu bokk ci muksiruna 2630 hadith moom mooy musnadam yi nga xam ne imam Bukhari imam Muslim dëppoo lañ ci 168 hadith imam Bukhari wéetoo ci 81 hadith imam Muslim wéetoo ci 31 hadith ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma anna Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma te moom mooy baayam muy Sayyidina Umar ibn Khattab ibn Nufayl ibn Abdul Uzza ibn Rayah ibn Abdullah ibn Khurtum ibn Razah ibnu adi ibnu kaab muy waa banu adi maam foofu la bokk yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaab kaab ibnu lo ibnu ghalib muy al-qurashi al-adawi radiyallahu ta'ala anhu sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaareelu xulafaa di xol ci xulafaa ar-raashiduuna al-a'immatul mahdiyiin radiyallahu ta'ala anhu borom du jaloore yi kawe ak ngëneel yu mag yi radiyallahu ta'ala anhu mi ngi solo 539 hadith moom mooy musnad damay xam ne imam Bukhari imam Muslim dëppoo nañu ci 26 hadith imam Bukhari wéetoo ci 34 hadith imam Muslim wéetoo ci 21 hadith hadith sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mu ne moom raa dafa gis xullatan ab yére ensemble maanaam xulla dañ koy wax yére boo xamante ne ensemble la wala boog koy wax yére boo xamante ne bu bees la boo xamante ne siyara maanaam muy yére boo xamante ne euh, dañ ko euh, dafa am ay rëdd waaye yére bi wala boog ay diibaaj lañ ci def waaye yére bi li nga xamante ne moom la doon moom mooy euh, sooy maanaam suwaa moo tax ñu tuddee ko siyaara moo tax siyaara borom koo xam ne rahmatullah dañuy wuute ndax lépp suwaa la wala boog suwaa euh, daf cee ànd waaye li nga xamante ne mooy li gën a dëgg te loolu dañ lañ ko gis ci yeneen i riwaaya yi ñuy gis ji insha allah taala ci ne maanaam yëri bi lépp suwaa la woon moo tax maanaam yëri bi yëpp sooy la euh, maanaam mu gis ko nag inda baabil masjid fa wetu jàkk ci buntu jàkka fa qaala mu ne ko ya rasulallah maanaam fekk dafa am ku ko doon jaay ku ko Utaarid moom la Utaarid ibn Haajib euh, moom la wax rahmatullah euh, euh, radi radiyallahu ta'ala maanaam mu ne ko yow law istarayta ay waay boo jaayoon boo jëndoon haadihi maanaam bi yëri fala bistaha nga daal di koy sol yawmal jumu'ati bisub àjjuma bi walil wafdi waaye tamit nga di ko sol bu délégation yi maanaam bu bu nit ñi ñëwee délégation yi bu ñu ñëwee iza qadimu bu ñuy dëgmal ci alayka ci yow maanaam otaarib boobu noonu moom mi ngi ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tuub si ci neuvième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu mooy li gën a siiw am na ñu ne ci fukkeelu at bi ci la ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, waaye ala kulli haalin maanaam tuub na la woon ñëw na dëgmal ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñëw nag ci buntu jàkk jàkk ji di fa loolu bokk na ci liñ ci xamee moom mooy jaay ci biir jàkk ji moo xaraam waaye ci biti jàkk ji ci buntu bi loolu xaraamul dagan na man naa ne maanaam loolu tamit mu ne euh, fa qaala mu wax maanaam moom ba ko waxee loolu loolu moom maanaam te yére bi yére bi mu soloon maanaam même yére boobu ay maanaam soie la soie pure la ba mu ko waxee loolu nag fa qaala mu ne rasulullah mu wax na ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam innama li am ba des mooy yalbasu dana sol haadihi lii man koo xam ne laa amul benn cër la foo ñeel ko fil aaxira ci àllaaxira ku amul benn cër ci àllaaxira rek mooy sol lii maanaam te loolu góor ñi la ci jublu woon maanaam am maa jigéen ñi maanaam dagan na ci ñoom comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee maanaam ne soit dafa xaraam ci góor yi maanaam ñu di ko sol maanaam ndax ni yére bi mel la maanaam dafa gën a nuru xeetu takkaay xeetu colin maanaam nga gis ni muy melaxee ni mi kii ak yooyu xeetu yére yu mel noonu loolu góor dafa xaraam ci moom mu sol ko waaye jigéen moom mën na koo sol te ci moom sax la baax maanaam loolu moom mooy euh, li nga xamante ne euh, moom la ci jublu mu ne waaye nag euh, mu ne summa topp nag jaa at mu daal di dikk rasul dikki rasulullah ndawal yàlla de sallallahu alayhi min ha ci yu mel noonu xoolal lan ay yëri fa ata mu daal di jox Umar ibn Khattab sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu minha ci moom xullatul ab yére maanaam ab ensemble mu daat ko ciy jox maanaam moom mooy ne dafa amoon nag ñoo xamante ne ñoom ñoo ko indi woon maanaam otaaril bi moom bi mu koy jële maanaam mi ngi ko jële woon ci Kisra maanaam ndax dafa demoon euh, ñu mu jox ko ci may ko ci yére yu bari mu ñëw nag indi ci tissu yooyu ñëw yeneen di ko jaay nag bi mu koy jaay mu am nag mujj gi am ci yoo xamante ne daf ko mujj yeneen bi sallallahu alayhi ba mu ko jëndulee mu am ci yoo xamante ne dañ daf ko koo daf ko koo may am na tamit ñu ne déedéet yére yi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ngi ko amee ci yeneen i mbir maanaam ñeneen ñoo ko indiloon waaye bañ ko ko indilee ah, mu am nag ci yére yooyu di ko séddale te ñëm ci sédd nag Seydina Omar bokk ci ndax bokk na ci Seydina Usaama ibn euh, Zayd bokkoon na ci ñu ci mayoon Seydina Ali ibn Abi Talib bokkoon na ci ñu ci mayoon ak ñeneen radiyallahu ta'ala anil jami' waaye Seydina Omar radiyallahu anhu bañ ko ko joxee nag moom mu daal di nag daal di rek maanaam di jël yére bi nag dem ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne maa Omar moom Seydina Omar radiyallahu anhu daal di maanaam comme que liñ ko ko indil ne ko yenente bi moo la ko jox sallallahu alayhi wa sallam moom mu daal di jóg ne xaar leen daal di dem jël tànkam dem ba ci kër yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir ne dafa gis lu ko jaaxal loolu tamit bokk na ci mooy ne bu fekkee ne ci kilifa dafa am loo xamante ne daf koo doxalee te loolu moom jaaxal la maanaam da nga naan ko ah man de gis naa nga doxalee nii ak nii te déggoon naa la nga wax lii ak lii waaw kon loolu moom maanaam nan lañ ko mën a déggee maanaam bu boobaa au moins mu leeral ne ah waaw lii ak lii bu dee dafa juubit mu ne la rek tout simplement ah ni ma doxalee da njuumte la rek xam nga matadi rek doomu aadama moo matadi rek maanaam mu leer. au moins nga fixé wu xam ne mbir mi lii la masala bi moom leen leer na yow ci sa bopp benn yoon waaye bu fekkente ne da bàyyi noonu lu ñëw rek nga gëndale maanaam ah moom kay boobu mooy tuut nangam nangam bu la waxul lu leer xam ne waxuloo lu maanaam boobaa nga daal xam ne ni ah, mbir mi ah leer rek daal di jëfee la aay ba wattabi' sabila man anaba ilayya voilà summa ilayya marji'ukum jami'an fa unabbi'ukum bima na ki nga xam ne moom moo jël lépp jox ma ko waaye yoon wi la la toppaloo waaye toppaloo wu la waaja mhm. parce que ginnaaw ga mooy bu tegee yoon bi rek yow yow nga continuer yoon wi yow mhm. waaw topp nag léegi nag sam ci man la jël ñëpp ci ngeen di dellu si mhm. bu ko defee dinaa leen xabaare la ngeen doon nekkoon di ko def loolu kon maanaam bi mu ñëwee Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu ñëw ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam ya rasulullah e yow ndawal yàlla li maanaam nga gis ne kon daf ko woowee lu luy tekkale ne gëm na ko dëggal na ko waaye sauf kë li mu def nii la comprendreul moo tax mu woowee ko ay yow ndawal yàlla bi yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kasawtaniha maanaam jox nga ma yéri yii maanaam sàng nga ma yéri moom mooy Euh, jox nga ma ko yëri yi maanaam mooy sàng nga ma ko waqat te dëgg-dëgg xulta waxoon nga la nga wax fii xul fii fii xollati ci yëri yi Utaarid yi mooy euh, te mooy Seydina Utaarid ibn Haajib boobu radiyallahu ta'ala anhu mu ne maa la nga waxoon la waxoon de wax nga ko waaw léegi nag tey nga jox ma yëri maanaam mooy bi segam moom baaxul ku amul cër ci yàlla rek koy sol ci biir góor ñi mais nan nga ma mën a joxe yëri bi maanaam loolu maanaam mooy wax ji maanaam kon lu tax lii am maanaam du gis ne waxu waxu ko ne ko ah nag yeen tey nag tey nag tey nag moom daanu nga tey contradictoire contre contredire nga sa bopp maanaam xeetu wax ñu te gi ñu yëpp waxe wu ko li ko wax rek daf ni ko ah man de yaa ngi nii yaa ma jox lii te am na loo waxoon ci yére yii woo ko sax la wax dane am na loo waxoon ci yére yële <laughs> yére ah, maanaam xeeti wax bi daf tee dafa mat a bàyyi xel ba pare jiitale ko luy wane ne gëm na ni moom ku baax la ku màgg la te dëggal na ko te te weddiwu ko maanaam jiital loolu doo ko wax loolu maanaam loolu tamit xeeti teggin la ci laaj wi dégg nga maanaam loolu nag ba mu ko waxee loolu mu ne ah, qaala mu wax rasulullah ndawal yàlla de sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daal ne inni naka man lam aksukaha maanaam joxuma la ko yëri yi rangu ma la ko li talbasaha bu ko defee nga sol ko déedéet maanaam euh, moo tax riwaaya yi euh, bëri na maanaam moo tax mu ne ko li tax mooy mooy euh, am na am na beneen riwaaya mu ne bi tabi'aha maam dama la koo jox pour nga mën koo jaay wala boog wala boog nga mën koo aw taksuha wala boog nga daat koy jox keneen wala yu mel noonu am na ci yeneen riwaaya daf ni ko na nga ko xotti def ko ay xumuran maanaam ay muuraay pour wala boog ay yére yoo xamante ne day sàng euh, sa jigéen ñi wala yeneeni jigéen wala yu mel noonu maanaam wax na ko daal ci riwaay yu bëri la nag ci ñu ëpp hadith bi dafa jóge ci euh, lu ëpp dinañ ko gis insha allah ci Naafi' ak ci euh, Saalim maanaam ñoom nag seen riwaayaat yi ñoo bëri ay wuute hmm. Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu benn wax la wax waaye ñeneen ñoom ñoo wuute kenn ku ci nekk dafa am partie yoo nettali bàyyi yeneen partie yi loolu moom moo indi riwaayaat yi wuute yi li nga xamante ne nag moom la ko wax kon maanaam mais bu ñu tënkee lépp bu ñu xoolee mboolem riwaayaat yi dinañ gis ne daf ni ko li ma la digal maanaam joxuma la ko pour nga sol ko yow mais dama la ko jox pour nga mën ko jaay wala nga maye ko sox ko keneen waaye nag ngi wala maanaam waaye na doon ay jigéen maanaam nga daggal ko ay jigéen yére yi loolu nag ba mu ko defee. kon loolu day wane ne mbir moo xamante ne dafa xaraam pour góor ñu sol ko dagan na ñu jaay ko maanaam lool moom mooy loo xamante ne fay pare te dagan na itam ñu jaay ko xattaa góor maanaam ngir ne obligé wul ne moom da koy sol par exemple ay ay ay lam ay chaîne ak yu mel noonu yooyu mënef na koo jaay te mënef na koo jaay xattaa góor maanaam mënef na koo jaay góor ndax lan ndax obligé ndax mën naa nekk ne moom daf koo jënd pour pour ay jigéenam maanaam wala boog ay jigéen la ko jëndal maanaam loolu moom moo tax léegi nag euh, fa kasaaha mu daal di koy jox sangu ko sayyidna Umar radiyallahu Umar euh, ibn al-Khattab radiyallahu anhu axan lahu ab mbokkam boo xamante ne euh, Usman ibn Hakim la tudd maanaam mbokkam la ci nampal maanaam ci ci Ummu Rabaa maanaam moom mu ne bi makkata fekk ma nga woon makka mushrikan di aji di ab bokkaalekat nekkum yéeféer lool tamit day wane ne maanaam mënef naa may boo amee mbokk boo xam ne yéeféer la mënef naa doxale njekk seen diggante beneen bi ci des moom mooy mënef na koo may loo xamante ne euh, lu ñuy jëfandikoo la ñett ñetteel bi ci des moom mooy mënef na koo may sax loo xamante ne dafa xaraam ci góor mu jëfandikoo ko fii nag borom moom xam ne rahmatullahi alayhim am na mas'ala boo xamante ne moom moo fi ñëwee maanaam moom lañ ci rotal mas'ala usuliyya la mooy halal kuffaaru muxaasabuuna bi sharia am la maanaam ndax yéefir yi ñoom sharia daf leen a concerné wala déet mooy comme lan mooy comme par exemple fii bu ko ko mayee yére yooyu mën na ko ko may fekk euh, moom bu ko jëlee da koy sol parce que moom yéefir la Hanafi rahmatullahi alayhim ñoom dañ naan ñun amuñu benn lënt lënt ci bu ko ko mayee da koy sol waaye dinañ gis ne. ah riwaayaat yi wax ne maam am na ci ay riwaayaat yoo xamante ne dañoo leeral ne daf ko ko may pour mu jigéenam yi moom maanaam pour moom mbokk moomu jox ko ay soxnaam moom maanaam nga gis ne kon pour jigéen ñi la ko jox bu boobaa day daal di wëlbatiku ne jumhur lan wax ba tey dara du ko dindi te moom mooy ne lan mooy ne kuffaar yi maanaam ab yéeféer du dagan nga jox ko xaraam loo xamante ne daf koy jëfandikoo masalan tey mënoo sama kese ci musique yii déy man léegi moom mënatuma ko yox parce que xam naa ne ndekee daa xaraam léegi ni may def mooy dama koy jël may ko diw sàngam comme moom ab yéeféer la wala boog a ah man day lii ma jënd day yàpp mbaam xuux na ndekete a ah man de xaw ma woon ni yàpp mbaam xuux la waaye liir naa ko ci paquet yeeg yooyu wala boog daa am mbaam xuux ak yu mel noonu waaye day comme kii yéeféer la mi ngi sama wet naa naa jël may ko ko déedéet mbir mi du demee noonu maanaam loolu du daganee noonu maanaam ci kaw lool tamit maanaam yéeféer mënoo ko servir par exemple weeru koor maanaam añ mënoo ko may añ bu dee dara jotu ko maanaam yooyu tamit eh, eh, ak yu noonu ah eh, wallahu a'lam Euh, hadith bi maanaam dañu gis imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indiwaat lu bari dina ko indiwaat hadith numéro 948 2104 2612 2619 3054 5841 5981 ak 6081 imam Muslim na ko hadith numéro 2068 ñeenti yoon imam Abu Dawud na ko xadis numéro 1066 ak 4040 imam Ibn Maaja na ko xadis numéro 3591 imam an-Nasa'i indi na ko hadith numéro mille cinq cent soixante cinq mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf trois mille non cinq mille trois cent cinq cinq mille trois cent huit imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la koy di ko dinañ gis ne waa faabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko moom def imam at-Tirmidhi rahimallahu al-jami' euh, hadith bi euh, bokk na ci li nga xamante ne xëy na moom moo war a mën a marqué nit ci moom mooy mais Muwatta ci Muwatta maanaam ci Muwatta la ko jëlee ndax al imam ndax euh, euh, euh, imaamu al-Bukhari rahimahullah bu jëlee ci Abdullah ibn Yusuf mu ne qaala akhbarana Malik xamal ne ci Muwatta la ne mm-hmm. lan moo tax kon ñun gis ñu ko maanaam ñu solo ko fii nii daf fekk ne Muwatta bii référence bi maanaam moom mooy Muwatta bu Yahya ibn Yahya al-Laythi maanaam te Muwatta boobu noonu yëpp nekkuñu ci maanaam Muwatta yi ay riwaayaat yu wuute la mm-hmm. dafa ay xadiis yu ci nekk ci Muwatta boobu am yu nekkul ci yeneen Muwatta yi am na mu waxta par exemple boo xoolee xadiisu innamal a'maalu binniyaat mi ngi ci muwatta bu Abdullah wax Wahb mais nekkul ci muwatta yeneen yi ci des par exemple maanaam ainsi de suite maanaam noonu la lool moom moo ko waral ngir ne imam Malik 40 la doon jàngale muwatta et que chaque année daf ko doon changer di ko soppi di indiwaat di defaraat di dindiwaat li tax nag ñu taamu muwatta Yahya ibn Yahya al-Laythi moom martabaam ci riwaaya saduq la maanaam du siqa saduq la. ànd ak loolu Muwatta am moom moom la ñuy gën di moom lañ def référence ngir ne moom mi ngi ko jàngee ci imam Malik ci at bi mujj loolu moom moo tax dégg nga wallahu ta'ala a'lam mu ne baabu siwaak yawmal jumaa maanaam yawmal jumaa maanaam léegi nag muy ñëw ci beneen euh, sunna muy baabu buntu ak siwaak soccu yawmal jumaa ci bisub àjjuma maanaam lii tamit mu nekk beneen mbir boo xamante ne xam nga socc dafa nekk loo xamante ne yeneen bis yëpp ak julli yeeg lépp dañ ko cee sunnaal waaye bisub ajjuma maanaam dafay gën a feddaliku lool moom moo tax imam al Bukhari rahimahullahu taala indi bunt yi fii nii te mënoon na ko indi ci kitaabul wudu masalan maanaam ngir ne foofu tamit lu fa lu mu fa nekk la mënoon ko indi tamit ci kitaabu salaat waaye fii la ko indi maanaam ngir ne euh, dafa nekk loo xamante ne dafa fed dafa feddali ko ci bisub ajjuma mu ne wa qaala Abu Sa'id mooy sayyidina Abu Sa'id al-Khudri sayyidina Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu mu ne an an-nabi mu jël ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yattannu den da na soccu maanaam mooy na soccu bisub ajjuma te xadis boobu romboon nañ ko mooy xadis sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu bi ñu gisoon ci baabu fadlil jumaa maanaam xadis boobu euh, moom lay wax nii euh, maanaam romboon nañ ko yéen a ngi koy fàttali ah voilà ci jotaay bi weer waaw kay dégg nga moom lay wax moom la doon wax ak moo tax mu tënkee ko noonu mu indi ko waaye nag mu indi xadis bi nga xamante ne daf ko euh, musnad maanaam daf koo indi musnadan mu ne qaala ibn Isma'il muttasil fi awwal kitaab yi la haddathana Abdullah ibn Yusuf moom mooy at-Tinnisi gis nañ ko léegi rahimahullah mu ne qaala akhbarana Malik ibn Anas gis nañ ko léegi mu ne an Abi Zinad Euh, te moom mooy al imam Abu Abdurrahman Abdullah Abdullah ibn Zakwan al-Qurashi mu gën a siiwee ci euh, tamit Abu Zinad dañ koy Abu Zinad ñu koy Abdullah ibn Zakwan mi ngi génn àdduna 180 ani génn àdduna 130 ani ginnaaw ga da yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an al-A'raj moom muy tamit Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al-A'raj maanaam mu gën a siiwee ci al-A'raj Abu Dawud wala Abu Hazim wala Abu Muhammad al-Madani génn àdduna 117e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi sahaaba Rasulullah sallallahu alayhi di nga xamante ne maam mu ngi dugg ci l'islam ci juróom-ñaareelu at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñett jàpp ñeenti at gi maanaam Euh, li nga xamante moom la solo ay xadis yonent bi sallallahu alayhi moom la imam al moom la imam al-Bukhari moom la imam Muslim wéetoo 3870 xadis mi ngi ci musnad imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ci xadis ta'ala anhu anna rasulullah naka ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na lawlaa ma bañul woon an ashuqqa ci ca sama xeet aw wala boog ala naasi ci nit ñi la amatum giñ naan doon naa leen digal bis ci waa ci sottu ci sottu maa kulli salaatul ànd ak julli bu jot maanaam bu dul woon dama doon bañ teg coono sama xeet wi euh, wala boog ñi kon doon naa leen digal sotti ànd ak julli bu jot na li nga xamante ne moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko fii maanaam mooy ne c'est julli ajjuma mooy julli gi gën a feddali ko ci mboolem julli yi kon bu boobaa bu fekkente nit ñi coono moo farataalu ko ci ñoom kon li muy tekki moom mooy su ko faa su su loon maanaam bisu ajjuma maanaam digal gi mu koy digle day gën a feddaliku maanaam naka noonu ngir mën a julli julli ajjuma dafay gën a feddaliku loolu tamit moom beneen bi ci des moom mooy euh, sotti dafa may atte yu bari yoo xamante ne ñoom ñoo ci ajoo bu njëkk bi moom mooy ñàkk waram maanaam moom mooy warul waaye nag dafa nekk loo xamante ne sunna bu kawe la moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme li sayyidat wax radiyallahu anha nee na moom saa yu xëyee loolu lay njëkk def maanaam sotti beneen bi ci des moom mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dafa amee woon euh, euh, maam saa yu daan tukki daka daan yor peñe seetu ak soccu beneen bi ci des moom mooy ne maam sunna la bu kawe daal maam boo xam ne dinañ gis tamit ci hadith sayyidina euh, Huzayfa ibn al-Yaman bi tamit radiyallahu ta'ala anhu ci kanam léegi nii mooy beneen bi ci des tamit moom mooy bu ñu koy tàmbali bu ñu koy nit ki suy Euh, euh, waram ak maanaam ku mel Ishaq ibn Rahowi rahimahullahu taala moom dafa wax ne dafa war maanaam te dafa war ci balaa ngay julli bu nekk ba pare daf koo jaf def charte ci julli hmm. maanaam ngir ngi julli gi mën a wér il nit ki sottu waaye loolu wuute nag li jëm jamaahir wax rahmatullah alayhim te loolu maanaam mën na wax sax ne al-amma maanaam li ëpp fuuf maanaam loolu charte zahiri euh, rahmatullah alayhim ñoom dañ ko def farata ci julli waaye defuñu ko charte ci julli gi wér hmm. maanaam loolu euh, tamit mu nekk loo xamante ne euh, beneen bi ci des moom mooy ne dañ koy def laata ngir ne am na waaye ànda kulli wudu'in ak maa kulli wudu'in maanaam ci njàpp lu nekk comme euh, loolu tamit bu boobaa place bi nga xamante ne moom lañ koy defee moom mooy bu ñuy maanaam balaa ngaa gallaxndiku lu mu yàgg-yàgg maanaam loo ko yéex a yéex a def balaa ngaa gallaxndiku nga def ko waaye ku mel ne borom xam-xam yi foofu tamit rahmatullah dañ cee wuutee lu tax ngir ne Euh, dañuy na ndax sunna la ci jàpp ak julli wala boog sunnay diine la rek de manière général bu boobaa comme que sunnay diine la te loolu mooy li gën a dëgër mooy ne ma neef na koo def saa su te bu boobaa day am nag ci jamono yoo xamante ne ci lay feddali ko wax lu deme nekk soo soo yeewoo lu deme nekk boo jàng alxuraan lu deme nekk sooy julli lu deme nekk sooy jàpp lu deme nekk euh, euh, su su su nit ki demee ba gémminum soppeeku ak lu deme nekk su su su su waree zikkar ak yu mel noonu loolu yëpp maanaam daf ci feddali loolu tamit moom moo tax mu am waaye beneen bi ci def biñ ciy jàng mooy loolu mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bañu woon indi euh, ba dafa bañ maam dafa am ak ñeewante bu kawe ci xeet wi loolu tamit ngir ne loolu moo ko tax farataalu ko ci nit ñi beneen bi ci des moom mooy al amru yaqtadil wujub maanaam ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bu joxee ndigal ci dara loolu day tegtale ne loolu dafa war loolu moom moo tax mu ne la amartuhum kon doon naa leen jox ndigal ci salaat bi bi bi siwaat ci sott maanaam ngir ne bu leen ko joxoon maanaam day daal di nekk lu war fekk amuñu dalil buy wane ne loolu warul beneen bi ci des biñ ciy jànge moom mooy ne euh, ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa am droit ci di xaraamal ak di farataal maanaam loolu tamit boo dañ ko ci jàngee ngir ne moom moone ne su ma bañul woon lii am kon lii lay def te moom bu waxee bu ñu ko waxoon day nekk farate ci ñun comme lu alquran wax ci ci suñu kaw lay doon maanaam te loolu moom mooy même poids bi la am loolu mooy tegtale ne waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam mook alquran ñoo tolloo poids maadaama wax ji dëgër na wér na sax na loolu yëpp tamit ah, moom la hadith ah, bi di tegtale wallahu ta'ala a'lam bokk na ci tamit mooy hadith bii day day dëgëral li nga xam ne moom la jumhur wax di tegu ci kaw Shafi'i rahmatullah ndax Shafi'i ñoom dañoo jàpp ne ah, bëccëgu weeru koor maanaam socc du ci sunna amma li nga xamante ne hadith bi daf koy tegtale ne sunna la ngir ne ànd ak julli gu jot la wax te koor gi dama julli maanaam loolu. ah kon xadis bi day dëgëral loolo xadis bi imaamu Malik indi na ko xadis numéro 170 imam al-Bukhari dina ko indiwaat benn yoon xadis numéro 7240 imaamu Muslim indi na ko xadis numéro 252 imam Euh, Abu Dawud indi na ko xadis numéro 46 imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 22 imam An-Nasa'i xadis numéro 7 ak xadis numéro 534 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 287 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 607 967 7339 7342 7853 9179 9549 ak 10868 kon léegi sa waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ suñu xadis bi rahmatullahi ala al-jami' wa qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathana Abu Ma'mar te moom mooy Abdullah ibn Amr ibn Abul Hajjaj at-Tamimi mu gën a siiwee ci Abu Ma'mar mi ngi génn àdduna 224e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imaam al-Bukhari ak imaam Abu Dawud moom seen sëriñ la maanaam ñoom ñoo solo ci moom waaye imaam Muslim, imaam at-Tirmidhi, imaam an-Nasa'i yëpp solo nañ ay hadiisam maanaam kon ñu gis ne. waa xam kutubu sitta euh, solo nañ ay hadith mu des imaam Ibn Maaja rahmatullahi alal jamii mu ne qaala haddathana Abdul Waaris te moom mooy Abu Ubayda at-Tamimi Abdul Waaris ibn Sa'id ibn Zakwan al-Anbari rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 106e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay haditham ñu ngi ci kutubu sitta Euh, mi ngi génn adduna cent sixième année cent quatre-vingtième année la génn adduna maanaam hadisam euh, ñu ngi ci kutubu sitta maanaam euh, moom lañ waxoon ne maanaam moom Hammad ibn Zayd ak ñoom imam Malik ñoom lu la la leen ji lañ ko jiitoo rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Shu'ayb ibn al-Habhab Euh, moom mii su Abu Salih la tudd Abu Salih maanaam mooy dàqantalam Shu'ayb ibn al-Habhab al-Azdi rahimahullahu ta'ala moom mi génn àdduna 130 at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, moom it li mu yor ci ay xadis bëriwul 30 xadis rek la solo ci maanaam xadis yëpp yëpp boo boolem boolem tiirim yi 30 euh, xadis rek à la ci am te. onze rek moo nekk ci kutubu sitta ba mu jeex takk onze la ci am imam al-Bukhari rahimahullah fii kese la soloo xadisam maanaam dootuñu ko gisati moom nii jeex na tey lañ koy gis te dootuñu ko gisati Sahih al-Bukhari ba Sahih al-Bukhari di jeex insha allahu taala imam Muslim indi na moom soloo na ci moom cinq xadis maanaam soloo na ay xadisam cinq xadis imam Abu Dawud benn imam an-Nasa'i imam at-Tirmidhi benn imam an-Nasa'i ñett maanaam lañ gis ne kon imam Ibn Majah moom moo solowul ay xadisam rahmatullahi ala al-jamii' mu ne qaala haddasanaa Anas ibn Maalik ibn Nadr ibn Damdam moom lañ jaawale léegi Abu Hamza al-Madani ah, al-Ansaari radiyallahu ta'ala mi ngi génn àdduna fukki at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 90 jàpp 93e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadisam nekk ci kutubu sitta mu bokk ci muksiruun 2286 xadis moom mooy ah. musnadam imam al-Bukhari imam Muslim dëppoo ci 180 xadis imam Bukhari wéetoo ci 80 xadis imam Muslim wéetoo ci 90 xadis ci xadis sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na qaala rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam nee na aksartu baril naa aleykum ci seen kaw fi siwaak ci socc bëri naa toog lu ma leen di wax affaire socc way socc baax na dee leen socc dee leen socc dee leen ni baax na socc di heure sàngam boola sàngo da ngay socc boo defee lu socc wax ni jàngal alquran da ngay socc wax naa leen lu bëri ngëneelu socc noppi ak a baax nag maanaam li yenn sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala nee na euh, euh, mu tax euh, matharatun lil fami mardatun lir rabbi dafay laabal gémmin mais dafay joxe ngërëmal yàlla maanaam ak yeneen ak maanaam yooyu yëpp wax naa leen ko bëri naa lu ma ci wax vraiment bëri naa nag lu ma leen ci wax maanaam loolu <laughs> eh, te comme que jour àjjuma mooy jour bi gën ci jour yi te mooy jour biñ gën a nit ki di la xattaa li nga xamante ne moom la ñuy tuddee euh, euh, sunanu fitra maanaam yi nga xamante ne moom mooy lu deme nekke euh, lenn say wee wàññi karaw moustache yi dégg raxas bopp bi wa dindi karaw maanaam karaw poqataan ak karaw naq yi maanaam ak yu mel noonu yëpp sangu waat ak yooyu yëpp nga xamante ne yooyu la ñuy wax ci jour jour ajjuma ah moom mooy jour bi nga xamante ne ci lañ ko gën a soppee maanaam dañuy bëgg semaine bu ne nga def ko mais ajjuma lay gën a feddali ko maanaam moo tax di ko def ajjuma ba ajjuma dafa nekk loo xamante ne moom mooy li gën a feddali te loolu noonu euh, ci boobu noonu soccu ci la bokk maanaam kon bu fekkente ne moo tax xaar Bukhari indi hadith bi fii nii buntu bi maanaam indi mu fii la ko indi maanaam ngir ne ngir jamono maanaam ngir lu bari maanaam buntu bi nag euh, ci Umdatul Ahkam indi woon nañu maanaam ndax imaam euh, euh, al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala daf ci indi ay maanaam daf ko utal buntu buntu lëmm hmm. boobu tamit gisoon nañ ko te suma ma jumul bés boobu bi bi ñuy jeexal Euh, loolu ba ci xataa biñ ko gisee ci Bulughul Maram xadis bi lañ jeexale woon wax bi assalamu alaykum fi siwaaki bëriwul naa lool lu ma leen di wax ci soccu xadis bi imam al-Bukhari fii rek la ko solo imam an-Nasa'i moo ko solo juróom ci xadis numéro six jeex na waa kutubu sitta ñoom ñaar rek ñoom ñoo ko solo imam Ahmad ibn Hanbal solo na xadis numéro douze mille quatre cent cinquante neuf imam euh, ak treize cinq cent quatre-vingt-dix-huit wallahu ta'ala ala sayyidina wa ala alihi wa wala wa salamun alamin